أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil-kafirina salaatila wa aghlalan wa sa'ira inna al-abraara yashrabuuna min ka'sin kaana mizaajuhaa kaafuuran aynan yashrabu bihaa ibaadullaahi yufajjiruunahaa tafjiiran yuufuuna bin-nadri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatiiran ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 maanaam di leen sàkkooram mu faf jamonoy maral li nga xamante ne moom la ci indi woon muy xadiisu sayidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la sayidna abu sufyan radiyallahu anhu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekke ne booba moom mi koy ñaan mi ngi nekkoon euh, bokkoon ci yéefiri ci jamonoy maral bu tar nga xamante ne moom la ñu nekk mu ne ko yaa muhammad ji'ta ta'muru bi silati rahim wa inna qawmaka halaku fad'u Allah maanaam mu ne ko yow yente yow yente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow de dikkee nga ci loo xam te ne day digle ci jokk mbokk te li nga xam ne mooy li xew mooy saa sa nit ñaa ngi nii de alaku kon nag ñaanal buur yàlla subhaanahu wa taala loolu mu daal di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen di ñaanal baaw naan naka noonu gisoon nañ ci baabu du'a idha naa wala alayna bunt bi nga xamante ne moom moo nekk ci ñaan gi nga xam moom la ñaan su fekkente ne taw bi dafa bari ñu laa di wax ne xawaalayna <coughs> wala alayna eh, maanaam taw bi nanu wër waaye bu mu nekk loo xam ne day dal sunu kaw gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nga xamante ne gisoon nañ ko gisati ko te fi nga xamante ne maanaam muy wax tamit ci ki nga xamante ne moom mooy Euh, waa ki ñëwoon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun day euh, maanaam ñaanal ñu maanaam ne taw baa ngi nii amut da maral am na teyit euh, garab yi wax marratu shajar garab yi xonk nan teyit wa halakatul bahaim bàyyi ma yaa ngi ni di nga alku kon nag fad'ullaha yasqina ñaanal borom bi subhaanahu wa taala buur yàlla mu daa di ñuy nandal yenen bi sallallahu alayhi wa sallam daa di yëkkati loxo yi ne allahumma asqina waaye maam yi booy buur yàlla nandal waaye ba ca ajjuma ja ca tegu ba ca ba mu ñëwaatee fekk taw ba taxawut la ko dalee ca ajjuma ba ba ca ajjuma ba mu daal di ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tahaddamatil buyut wanqata'ati subul fadaw allaha yahsibuha anna mu daan eh, kër yi day ñu ngi màbb te yoon yaa ngi ni di dog kon nag ñaanal buur yàlla mu daal di koy téye wëlli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di muuñ ci la waxee ni allahumma hawalaynaa wala alaynaa maanaam kon loolu tamit mu nekk kon buntu boobu ginnaaw bi gisoon nañ ci baabu du'a fil istisqaa qaa'iman buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci ñaan bu ñuy ñaan ci baaw naan muy julli baaw naan taxaw maanaam ñaanu baaw naan taxaw mu indi ci hadith sayyidina Abdullah ibnu Yazid al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom ak sayyidina al-Barra ibn Azib ak sayyidina Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñoo doon julli di ñaan bi nga xamante ne ñu tax julli ñaari rakka ca kaw eh, it amul woon liqaam amul toon nodd waaye mu eh, waaye dafa taxaw maanaam dana taxaw ñaan loolu bi nga xamante ne maanaam eh, loolu moo koy teftale naka xadiis bi nga xamante ne moom la sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim al-Maazini radiyallahu ta'ala anhu wax ne euh, maanaam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaraja bin-naas yastasqii lahum fa qaama fa da'a Allaha qaa'iman thumma tawajjaha thumma tawajjaha qibala al-qibla wa hawwala ridaa'ahu fa usquu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn ci nit ñi <coughs> ànd ak nit ñi daal di baaw naan Eh, daal leen di baaw naanal mu daal di taxaw nag daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala nag mu daal di wëlbati fi nga xam ne foofu la ci wàllu xibla bi jàkkaarloog moom daal di wëlbati bi nga xamante ne moom mooy yéeram bi ci kaw ñu daal di leen di nandal gisoon nañ tamit baabul jahri bil qiraa'ati fil istisqaa buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci béral bi nga xam ne moom béral njàngum alquraan bi su fekkente ne dañuy baaw naan ci biir baaw naan bi gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd boobu radiyallahu anhu bi nga xam ne dafa ne xaraja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yastafti fa tawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala ridaa'a thumma salla rak'atayni jahara fiihimaa bil-qiraa'a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn di baaw naan daal di jublu fi nga xamante ne moom mooy qibla bi mu ñaan mu daal di wëlbati li nga xamante ne moom mooy yéeram bi ci kaw topp mu daal di julli ñaari rakka yoo xam ne ca kaw la tari ci ba muy jàng alquran bi gisoon nañ ci tamit baabun kayfa hawwala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhahrahu ila an-naas buntu bi nga xam ne moom mooy wane naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbati maanaam féetale woon li nga wëlbatee woon li nga xamante ne moom mooy eh, ndoddule maanaam digg ginnaaw gi ko ci nit ñi noonu lañ ci indi woon hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne moom la gis léegi yooyu yëpp nekk ay hadith yoo xamante ne dañuy tegtale jëmmi mbir yooyu léegi <coughs> gisoon nañ tamit baabu salaatul istisqa rak'atayni bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli baaw naan ci ñaari rakkaat ba tey gisoon nañ ci hadith boobu naka noonu baabul istisqa fil musalla bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci baaw naan bu ñuy baaw naan dañuy dem ci bërëb yi nga xam ne moom mooy bërëbu julleekaay yi ñuy jullee euh, tabaski ak korite maanaam loolu tamit gisoon nañu ko léegi nag ñu war a gisoon nañ tamit xadis boobu ba tey ci gis muy xadis bi nga xamante ne moom la mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu bi mu ne xaraja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-musalla yastasqi maanaam loolu kon ci xadis yi nga xam ne moom la ñu romb daf cee yokk baatu ila al-musalla léegi nag ñu daal di war a gis baabu istiqbaalu qiblati fil istisqa bunt bu baabu bunte ngi nii boo xamante ne dafay wax ne istiqbaal dañoo war a jublaal qiblati qibla fil istisqa ci baaw naan gisoon nañ ci ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ne fuqaha um hanafi yey ak maliki yey ak shafi'i yey rahmatullah alayhim ñoom loolu dañoo wax ne fi nga xamante ne moom la ñuy jublu moom mooy moom mooy dañuy jàkkaarloo nit ñi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne dañuy jublu xibla maanaam rawatina bu fekkente ne dañoo nekk ci ñaan gi te it gisoon nañ tamit wuute yi nga xamante ne moom la ñu wuute ci kaddu yi nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam moom mooy ne xutba bi ci li nga xam ne mooy waxu jumhurul maa maanaam te ñoom ñooy fuqaha u hanafi ñoom ñooy uh, fuqaha u hanafi ak hanabila yi ak lenn ci shafi'i yi rahmatullah alayhim waaye wax la joo xam ne dañ ko noot ci mazhabu Shafi'i rahimahumullah ñoom dañuy wax ne dañuy wax allahu akbar allahu akbar juróom-ñeenti yoon ci xutba bu njëkk bi ñaareelu xutba bi ñu wax allahu akbar allahu akbar ba muy juróom-ñaareelu yoon loolu loolu la ñuy tàmbalee amma li nga xamante ne tamit ñoom ñooy xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañu xutba bi benn xutba rek lay doon du nekk ñaari xutba ngir ne loolu xadiis yi li ñu waxu ñu lu leer luy wane ne ñaar la waaye comme niñ ko gise woon ni yer sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ji nga xam ne moom mooy julli istisqa comme li nga xamante ne noonu la jullee julli gi nga xam ne mooy julli ko iid li nga xamante ne moom mooy li wuute beneen wuute yi nga xam ne gisoon nañ ko tamit Euh, mooy ne maanaam fuqaha u maliki yi ñoom ak ak Shafi'i rahmatullah alayhim ci li noot seen mazhab mooy ne dul maanaam ñi nga xamante ne moom mooy astaghfirullah la ñuy remplacer yi nga xamante ne moom mooy baat bi baat bi allahu akbar maanaam astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi maanaam mu ne qaala kon nag fii hadis buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko note ci di leeral na li nga xamante ne moom mooy euh, euh, bi li tax maanaam bu ñu nekkee ci biir xutba bi maanaam ci biir xutba bi nga xamante ne moom mooy xutbay jumaa ji maanaam ci xutbay euh, istisqa maanaam ci li ñuy jublu xibla maanaam loolu lay leeral maanaam nit ki bu bu bu jógee maanaam day digal nit ñi waaye ci biir xutba gi ci lay wëlbatiku daal di jublu li nga xamante ne moom mooy xibla foofu lay daal di ñaane maanaam te loolu moom moo amul ci li nga xamante ne moom mooy Euh, moom mooy jullit jullit ba jullit euh, euh, eid maanaam jullit eid maanaam nit ki du wëlbatiku mukk ci biir xutba bi jubluwaat xibla maanaam te ci julli baaw naan nit ki day wëlbatiku imaam bi day wëlbatiku ci xibla bi julli maanaam jublu foofu comme li nga xamante ne noonu lañ gise woon ne loolu mooy mazhabu xanaabila yi rahmatullah te loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër ci boobu masala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana muhammad te moom mooy ibnu salaam al bikandi mu ne qaala axbarana abdul wahhab te moom mooy abu muhammad abdul wahhab ibn abdul majid ibn salt al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala haddathana Yahya ibnu Sa'id te moom mooy al-Ansari eh, eh, an-Najjari moom mu ne qaala haddatha akhbarani Abu Bakr ibnu Muhammad te moom mooy ibnu Amr ibnu Hazm bokk ci fuqaha as-sab'a ci benn ci wax ni moom mooy juróom-ñaareelu fuqaha ci maam ci fuqaha as-sab'a nekkoon qaadi wa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu daan ne anna ne Abbad ibn Tamim rahimahullahu taala radiyallahu anhu bokk ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñoom euh, ci wàllu riwaaya maanaam ñoom solowuñu ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam axbarahu moo ko xabaare anna Abdallah ibn Zayd al-Ansari radiyallahu taala anhu moom mooy al-Mazini euh, radiyallahu anhu Abu Muhammad al-Ansari di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam axbarahu moo ko xabaare anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaraja dafa génn ilal musalla ci julleekaay ba yusalli muy julli wa an loolu day tekkale maanaam ne kon baaw naan def na ko def ci bërëbu yooyu nga xamante ne maanaam bu ñu dañuy génn dem julli ji wa an na woote moom mi ngi wax ne lamma ba nga xamante ne daa mi ngi ñaan aw wala boog araada ma ngay nam an ci mu ñaan istaqbala dafay daal di jublu al qibla te qibla bi wa hawwala mu daal di wëlbati ridaahu yére bi ci kaw qaala ab maanaam kon loolu moo tax imaam al-Bukhari indi ko maanaam moom mooy ne bi mu demee bay ñaan maanaam ba bëggu nam ma ñaan ci la daal di wëlbati te ñaan googu day ànd ak xutba loolu moom maanaam bu ñu maanaam bu jógee di wax ni ñi diglu digal leen lu baax tere leen lu bon digal leen li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom la ñu war a moytandiku li nga xamante ne ñoom ñoo war tax maanaam ba bakkaar yi di am maanaam tere leen lu deme nekk ay mbumbaay gi kumbaay ak yi nga xamante ne ñoom ñooy am ci dëkk bi masalan fuural yéeg ak xeet yooyu noonu nañ ko daal di bàyyi bu ko defee taw bi daal di wàcc maanaam loolu ñu daan leen koy wax léegi nag day wëlbatiku maanaam daal di ñaan bi nga xamante ne moom lay def moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko doon defee maanaam mu daal di fa qaala mu daal di wax abu abdullah te mooy imam al-Bukhari rahimahullah abdullah ibn zayd hadha maanaam abdullah ibn zayd radiyallahu anhu hadha bi kooku maziniyun la maanaam te wal awwalu keneen ki nga xamante ne euh, ku njëkk ki mooy abdullah ibn huwa kuufi yu moom la nekk maanaam kuufi la te moom mooy Huwa ibnu Yazid maanaam moom kom ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ne waa Kufa la dafa nekkoon nag ñi nga xam ne dafa ah, ah, ah, maanaam bi Abdullah ibnu Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu yore xilaafa gi maanaam ci jamonoom ci la dem Madinatul Munawwara ginnaaw ga ci la jëlee imam ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala maanaam ci soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, daal di koy jël def ko ki nga xamante ne moom moom la daal binduloo rawatina mbootam yi nga xamante ne moom la yoroon génn àdduna juróom-ñaar fukki at ginnaaw maanaam laataa maanaam juróom benn jàpp juróom maanaam juróom benn fukkeelu ñeent liy wër-wër loo ci juróom benn fukkeelu ñeent yi tuuti laataa juróom ñaar fukkeelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Seydina Abdullah ibnu Yazid al Ansari radiyallahu ta'ala moom gisoon nañu xadiisam euh, amaan na euh, danañu ko euh, gisaat wala waaw mais moom gisoon nañu xadiisam maanaam moom lañu wax ne mooy Abdullah ibn Yazid al-Ansari radiyallahu ta'ala maam daf doon bañ nga jaawale ko Abdullah ibn Zayd al-Ansari bi nga xam ne moom Maazini yu la radiyallahu anhu bu ñu xoolee imam al-Bukhari rahimahullah leeral na mbir moomu ñaari yoon bu njëkk bi mooy fi mu waxee bu tudd ne al imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala daf ko jaawale ak Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi bi nga xamante ne moom moo solo xadiis nodd bi mu lool nag mu ne du kooku radiyallahu anhu kii Maazini la maanaam ne moom Seydina Abdullah ibn Zayd al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu amma ki ku njëkk ki nga xam ne moom lañ njëkk tudd moo tax mu ne wal awwal kooku tudd nañ ko ci xadis yi weesu kooku kuufiyyu la maanaam te kooku euh, moom ibnu Yazid la moom radiyallahu ta'ala anhu moom nag Abdullah ibnu Yazid boobu mi ngi génn àdduna kon liñ la wax jàpp limaam liy wër-wër loo ci juróom benn fukki at ak juróom ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam alors que Abdullah ibnu Zayd bi radiyallahu anhu moom mi ngi génn àdduna juróom benneelu fukki at ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, bi imam al-Bukhari rahimahullah ko hadith numéro mille cinq mille onze mille douze mille vingt-trois euh, euh, ak euh, maanaam mille vingt-quatre mille vingt-cinq mille vingt-six mille vingt-sept fii nag la ko mujjee indi maanaam ci kitaab bi nga xam ne moom mooy kitaabul istisqa waaye dana ko indiwaat benn yoon xadis numéro six mille trois cent quarante trois imam Muslim indi na ko xadis numéro huit cent quatre-vingt-quatorze ñeenti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille cent soixante et un mille cent soixante-deux mille cent soixante-six ak mille cent soixante-sept imam euh, An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille cinq cent cinq mille cinq cent neuf mille cinq cent dix mille cinq cent onze mille cinq cent douze mille cinq cent dix-neuf ak mille cinq cent vingt imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille deux cent soixante-sept imam Malik rahimahullah indi na ko mille cinq cent xadis numéro cinq cent quinze imam euh, Ahmad ibn Hanbal moom lu bari tam la ko indi maanaam ñu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ci hadith bi ba mu def al imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' na baabu raf'i nnaasi baabu raf'i nnaasi aydiyahum ma'a al-imaam fi al-istisqaa baabu bi moom mooy wax ne raf'i nnaas day maanaam yëkkati xam ne moom lay yëkkati an-naas nit ñi euh, al euh, ma ay ay aydiyahum seen loxo yi ma al imaami ak ànd ak imaam bi fil istisqa ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ci euh, istisqa bi moom mooy baaw naan bi maanaam fii imaam al Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi mu indee xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bi weesu bi nga xamante ne moom la indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bi weesu bi leeral ci li nga xamante ne E, ñoom ñooy e, ne waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy bu ñuy baaw naan yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wëlbatiku daal di ñaan maanaam jublu qibla ñu daal di gis ne kon daf ci yëkkati loxoom comme ni nga xam ne noonu lay leere insha allahu taala ci hadith sayyidina anas radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dina ñëw maanaam imam al-Bukhari rahimahullah fii muy leeral ne du imam bi rek moom mooy ki nga xamante ne moom mooy yëkkati loxoom waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des ñëpp dinañu yëkkati Euh, seen loxo loolu lay leeral fii bu ko defee ñu bañ a jàpp ne ki nga xamante ne moom mooy yëkkati loxoom rek moom mooy imam bi ñu ci def dañoo war a toog di xoole déedéet loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen bi moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy almustasquna ñi nga xam ne ñoom ñooy baaw naan maanaam mooy imam bi ci boppam moom moo fa nekk ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci def moom imam bi day yëkkati loxoom ñaan ci kaw comme ni nga xam ne noonu lay rote ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñaan na ci kaw waaye tamit mën naa ñaan ci suuf ñi ci def ñëpp tamit daal di ñaan ci suuf waaye bu boobaa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ngay ñaan borom bi subhaanahu wa taala daal di leen daal di leen di tawal noonu tamit noonu ñu koy defee nag maanaam bu boobaa du laaj kenn ci maanaam du laaj imam bi di wax ca kaw waaye kon imam bi mën na wax ci kaw comme mën na wax ci suuf waaye li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy mu wax benn partie bi ci kaw beneen partie bi mu wax ko ci suuf su ko defee mu bàyyi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy maamum ñu ñoom itam ñu daal di mën a ñaan loolu yëpp mu daal di mën a am am amma tamit imam bi wax ci kaw rek ñaan loolu amul dara amul dara loo xamante ne luñ ciy tere la ngir ne ñoom ñii ñëpp bu ñu Euh, maanaam bu bu moom bu imaam bi bu ñaanee ñi ci des naan amin dafa mel ne tamit ne ñi ci des ñoom ñoo ñaan comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee wallahu aalam mu ne qaala Ayyub ibn Sulaymaan euh, fii boo xoolee da gis ne euh, boo xoolee fii daf ko def ci yoonu taaliq al imam al ismaili ak imam Abu Nu'aym ak imam al Bayhaqi rahmatullah alayhim ñoom jokkale nañu hadith bi Euh, nga xamante ne euh, moom def ko dañ ko jaara ci yoonu Abu Ismaïl at moom mu jëlee ko ci Ayyub euh, ibnu Sulaymaan ibnu Bilaal bii nga xamante ne moom moo solo hadith bi mu ne qaala Abu Ayyub ibnu Sulaymaan ibnu Bilaal al-Qurashi te maanaam Ayyub ibnu Sulaymaan al mooy ibnu Bilaal di al-Qurashi at-Taymi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam di sëriñ ci imam al-Bukhari maanaam moom solo na ci imam al-Bukhari waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ndax moom mooy ay Ayyub ibnu Sulaymaan bi nga xam ne euh, moom mooy solo ci euh, Sulaymaan ibnu euh, Bilal bi nga xam ne moom mooy baayam walla moom mooy keneen ki nga xamante ne moom mooy kii solo tamit ba tey ci imaamu Maalik maanaam wala bokk ne ñoom ñaar ñëpp dañoo solo ci imaamu Maalik loolu borom xam-xam yi am dañ cee wuute waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mënuñu ci sikki sàkka mooy ne ñoom ñaar ñëpp ay siqaat lañ kon bu boobaa maanaam euh, loolu wuute gi du amul njariñ maanaam amul lu mu wàññi mu ne qaala waaye euh, Ayyub ibnu Sulaymaan bi li gën a siiw mooy mooy ibnu Sulaymaan ibnu Bilaal maanaam moom dafay solo ci imaamu Maalik waaye tamit dafay solo ci keneen koo xam mooy Abu Bakar ibnu Abi Uways bi nga xamante ne moom tamit day solo loolu gisoon nañ ko dafa solo ci baayam mi Sulaymaan ibnu Bilaal maanaam mu ne qaala haddathani Abu Bakr ibnu Abi Uways moom mooy Abdul Hamid ibnu Abdullah moom noonu la tudd Abdul Hamid ibnu Abdullah ibnu Abdullah ibnu Uways ibnu Malik ibnu Abi Amir al-Asbahi rahimahullah maanaam nga gis ne mbokk waa imaamu ñoom imaamu eh, Malik la moom mooy frère Ismaïl ibnu Abi Uways maanaam mooy Abu Bakr ibnu Abi Uways waxoon nañ ne la imaam euh, Isma'il ibn Abi Uways du solo lu dul ci ñaar maanaam ci hadith mu euh, Sahihul Bukhari ba mu daj ngir ne moom ci jëmmi boppam imaam al Bukhari ak imaam Muslim dong ñoo solo ay haditham ci waa ashaabu kutubu sitta waaye haditham yëpp ci imaamu Malik la koy solo wala ci mbokkam mi moom nag moo gën a dëgër Isma'il ibn Abi Uways dégg moom euh, kon asbahi di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam nga xam ne doomu tantay eh, maanaam eh, doomu sëru imaamu Maalik lañ maanaam imaamu Maalik seen dajaay la mu ne an Sulaymaan ibnu Bilaal moom mu bokk ci borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mu Abu Muhammad dañ ko Abu Ayyub moom mi ngi génn àdduna 177 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne annahu mu ne qaala Yahya ibn Sa'id te moom mooy al-Ansari anna mu ne anna mu ne mu ne annahu qaala Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa Yahya ibn Sa'id mu Ansari rahimahullah nee na sami'tu dégg naa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne ata dikk na rajulun benn waay boo xam ne arabiyun ab kaw kaw la moom mu ne min ahlil min ahlil badwi maanaam jugee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kaw ga ila rasulillahi jëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yawmal jumu'ati bisub ajjuma fa qaala maanaam kon dañuy xam ne kaw waxoon loola maanaam moom dëkkutoon Madina ca kaw ga a dëkkoon maanaam dafa tombé mu daal di ñëwoon Madina maanaam moo tax ngay gis ñoom dañuy am sañ-sañu di doxalee noo xamante ne ñeneen ñi dëkk ci dëkk bi ñoom du ñuy faral di am yooyu xeetu sañ-sañ moom mu nga daal di wax ne moom fa mu daal di ne ya Rasulullah yow ndawal yàlla la maanaam te loolu maanaam mooy rek dafa jugee ci foo xamante ne milieu boobu bokkut ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu nekk ngir ne loolu moom moo tax maanaam mënoon naa jugee ci beneen réew dëkk boo xam ne dëkk bu mag la waaye bu ñëwee moom du xam teggin yi nga xam ne ñoom la ñu war a am ak yu bari yu ñëwee ñi di bàyyi xel moom ñoom duñ ko bàyyi xel maanaam loolu moom moo koy indi moom daal di ñëw daal di wax ne maanaam mu ñëw bi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yawmal jumaati bi sub ajjuma fa qaala mu ne ko ya rasulallah ay yow ndawal yàlla li halakatil maashiya maanaam ñi nga xam ne ndoxaa nda ñi ndox yi ndoxaan yi ñi ngi eh, ñi ngi alaku maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jur gi xalakal eh, iyaalu ay waaye njaboot gaa ngay alku xalakal naasu waaye nit ñaa ngay alku maanaam fi toll kon <laughs> lépp ngay alku ña ngay yàqu yadoowo maanaam eh, fa rafaa mu daal di yëkkati moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu ñaari yoxoy yadoo di ñaan maanaam kon mu daal di lu yëkkati ñaari yoxo yi di ñaan hmm. wa rafa'a an mu daal di yëkkati tamit uh, uh, nit ñi daal di yëkkati aydihum seeni loxo maahu ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan qaala mu daal di wax ne fama xarajna génnuñu minal masjid ci maanaam lii tax imaam al-Bukhari ko maanaam mooy na ñaar nit ñi tamit yëkkati seen ay yoxo ñoom it lan ñaan loolu moom moo tax qaala mu ne fama xarajnaa génnuñu minal masjidi ci jàkka ji hatta mbéta mutirna ñu daal di ñuy tawal fama zilnaa dañuñu num taru ñu ñuy tawal hatta mbéta kaanatul jumaa kaanat mu daal di nekk aljumatu aljuma al uxra ba ca tegu fa ataa mu daal di dikk ar rajulu waaja ila nabiyillahi jëm ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii day tegtale ne waaji jëmmi waajooju moom mooy ki dellu si fa qaala mu ko ya rasulallah ey yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi shaqil ba shiqal musaafir ba maanaam ba shiqa soon coono woona al musaafiru aji tukki gi wa mu ne ate xañ nañu ah, xañeef na ak tariixu yoon wi maanaam mooy inqataati subul loolu rek la yox maanaam mooy ne tamit ñu ngi noonu day ah, coono ah, moom day yoon yi xat Euh, loolu ba mu waxee loola maanaam kon mu daal di yëgitiwaat ñaan lool moom mooy li moom moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam def comme ni mu leere ci yeneen riwaaye xadiis bi waaye li tax kon imaam al-Bukhari rahimahullah indi ko fii mooy ne nit ñi dañoo yëkkatiwaat seen loxo am na nag loo xamante ne euh, leer leeral maanaam loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci yëkkati loxo bi waxoon nañ ne la imaamu Maalik rahimahullah daf doon wax ne yëkkati loxo bi amut lu dul ci sa ci jul ci ñaanu istisqa loolu maanaam ci baaw naan loolu waaye borom xam-xam yi rahmatullah wuute nañu moom ci loolu ndax lu ëpp fanweeri xadiis yoo xamante ne rot nañ ci wàllu baaw naan ci yëkkati loxo am na waaye tamit am na lu tolloog ñetti téeméer ci ay xadis wala luko ko jege yoo xamante ne yëpp dañuy tegtale ne dañuy yëkkati loxo ci ñaan te loolu bari na ay xadis yoo xamante ne ah, ah, leeral nañ ko comme xadis bi inna allaha hayyun karimun yastahyi an yarfa'a abdahu yadayhi ilayhi ila as-sama'i thumma yaruddahu sifra xadis bu nekk sunan la imam an-Nasa'i rahimahullahu taala ne yéen borom bi subhaana bur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ko boroomu kersa la maanaam mooy dafa am mbir yoo xamante ne daf koy bañ a def maanaam daf koo ëppale boppam karimun ku tedd la loolu tamit lay maanaam mooy lan teraanga googu ak mbir yi nga xam ne daf ko ëppale boppam loolu tax na mooy lan lan la baat boobu di tekki mu ne yastax yi kersa woona maanaam li muy tekki moom mooy ne ëppale na boppam am maanaam ci lan ci jaam bi yëkkati ñaari loxo yi jëmi ko ci asamaan se ba pare mu daal di koy delloo noonu zéro maanaam yadaahu sifran yaruddahu sifran mu daal di koy loo noonu te defu ca dara tegu ca dara loolu yàlla du ko def maanaam loolu kon teg te tegtale ci anam gu leer ci ni yëkkati loxo yi maanaam mu loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy teggini ñaan ak yeneen ak yeneen comme ni nga xamante ne bisu Badar noonu lay gisee ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati na ay loxoom maanaam daal di ñaan ba ba li nga xam ne moom mooy kaala gi mu tegoon ci kawam wadd ba yenn Seydina Abubakar radiyallahu anhu yëkkati waat ko teg ko ne ko bàyyil ñaan gi yàlla du toroxal mukk abadan maanaam yàlla du du du la du la du la du la du sa yaakaar mukk jógal ñu dem maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp day tegtale maanaam li nga xamante ne moom mooy yëkkati loxo yi ci biir euh, maanaam ci xeet ñaan beneen bi ci des nag moom mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ tamit ci yëkkati yoxo yooyu li nga xamante ne noonu la euh, loo xamante ne euh, daañ ci ñëw ci leeral ci li nga xamante ne moom mooy xadiis bi nga xamante ne moom moo ci tegu insha allahu taala euh, hadith bi imam al-Bukhari indi woon nag hadith numéro 932 ak 933 1013 1014 1015 1016 vingt 1019 1021 euh, euh, daañu ko gisaat 1033 maanaam kon benn yoon rek moo def ci ñu war ko gisaat ci kitaabul istisqa dina ko indiwaat hadith numéro 3 3582 ak 6093 ak 6342 dégg nga wallahu a'lam maanaam taxrij bi gisoon nañ ko gisati ko mu ne wa qaala al-Uwaysiyu ah, te moom mooy ah, Abdul Aziz maanaam taaliq bi tamit fii ah, maanaam mii ci riwaaya bu al-Mustamli rek la la ñëw maanaam naka noonu ci riwaaya Abul Waqt ak Karimat bint Ahmad al-Marwaziyya ci mujjantelu buntu bi la ñëw maanaam mooy bi nga xamante ne moom mooy mujjantal buntu bi tegu ci buntu bi foofu la ñëw amma ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi solo Sahih imam al-Bukhari riwaaya bi ñëwul ci benn yoon imam Abu Nu'aym maanaam soo jokkale na ko ci mustaxrajam euh, dégg nga euh, wallahu a'lam mooy kon wala qaal al-Uwaysi te moom mooy Abdul Aziz ibn Abdullah Ah, ibn Yahya al-Uwaysi muy Abul Qasim al-Amiri di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom it comme niñ ko gisee gisoo nañ ko gisee mu ne qaala haddathanii Muhammad ibn Ja'far te moom mooy al-Ansaari eh, muy Muhammad ibn Ja'far ibn eh, eh, Kathir ibn Abi Salt ibn Abi Kathir ibn Abi Kathir al-Ansaari Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansaari du bokk te Gundar déedéet <laughs> ñii waa ah, waa Madina lañ maanaam Gundar waa Basra ñoo solo ci moom kii moom waa Madina Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al ansari di az-Zuraqi rahimahullahu ta'ala ah, bokk ci taabi'i taabi'i mu ne an Yahya ibn Sa'id te moom mooy al ansari wa sharik maanaam moom mooy ibn Abdullah ibn Abi Namir al-Qurashi gisoon nañu Abu Abdullah ah, di rahimahullahu ta'ala ñoom ñaar ñii sami'a dégg nañ annahuma sami'a maam na ñoom ñaar ñii dégg nañ anasan sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu an-nabi mu jëli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu naka yenente bi sallallahu alayhi na yadayhi ñaari yoxo ya hatta mbeteera aytuma gis bayaada weexaayu ibtayhi poqataani maanaam ma gis weexaayu poqataani loolu kon ah, loolu euh, daañu ñu gën a gis li nga xam maanaam kon moom mooy lii day tegtale ne maanaam ñi nga xamante ne bu fekkente ne ci jullit baaw naan la dañuy yëkkati loxo yoxo yi mais dañ koy yëkkati ba pare dañuy jéggi dayoo ci yëkkati bi ñu koy yëkkati maanaam du ñu yam ci nii wala wala nii dañuy yëkkati bu baax lox loxo yi maanaam ba nga xamante ne dañuy daal di gis li nga xamante ne moom mooy weexaayu poqataan yi comme ni nga xamante ne loolu tamit Euh, euh, loolu euh, noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon defe te noonu tamit la nekkee li nga xamante ne moom mooy sunna léegi dinañu gis li nga xamante ne tamit moom moo ci aju inshaa allahu taala hadith bi im ñu ngi ñëwaat léegi ci hadith bi ci tegu imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith numéro mille trente et ak trois mille cinq cent cinq ak six mille trois cent quarante et un imam Muslim indi na ko hadith numéro huit cent quatre-vingt-quinze ak huit cent quatre imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille cent soixante-dix imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille cent treize ak mille sept cent quarante-huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingts imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro douze mille huit cent soixante-sept douze mille neuf cent trois treize mille cent quatre-vingt-sept treize mille deux cent cinquante-sept treize mille cent vingt-six ak quatorze mille six maanaam kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci xadis bi moom def imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' ne baabu raf'il imaam yadahu fil istisqaa baabu bunte ngi ni boo xam ne raf day lekk loxo yëkkati nga moom lay yëkkati al imaam imaam yadahu loxoom fil istisqaa ci baaw naan maanaam fee nga xamante ne dafa waxoon ne nit ñi daan yëkkati seen loxo fii tamit mu maanaam muy muy leeral nag ci bii nag maanaam fii ngi gis ne ñaareelu xadis bi mu tudd léegi ah maam day tegtal ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na ko waaye comme que moom la indi woon fële maanaam muy leeral ne lu googu moom bu yëkkatee loxoom ñi nit ñi tamit dañoo yëkkati yoon seeni loxo waaye fii nag muy wax ne imaam bi tamit dafa war a loxoom waaye tamit fii muy gën a leeral anam gi nga xamante ne moom la koy yëkkatee loolu moo tax mu daal di koy indi maanaam ngir ne bu njëkk bi comme nit ñi dañuy yëkkati seeni loxo moom loolu day tekki ne imaam bi tamit da koy def waaye fii dafay tegtale anam bi nga xam ne noonu la koy defee ginnaaw bi nga xamante ne euh, euh, wax na li nga xamante ne moom mooy li aju ci def bi nga xamante ne euh, moom lañu koy def loolu moom moo tax nag maanaam xadis bii bi nga xam ne mooy bi weesu muy taaliqul Uwaysi bii moo tax ci yeneen riwaayé comme niñ ko gisowoon ñu daal di koy indi ci mujjantelu bunt bii nga xamante ne moom la nekk dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Bashar te moom mooy Bundaar mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy ibn al-Qattaan naam Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattaan mu ne wa ibn Abi Adi te moom Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi as-Sulami muy Abu Amr génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon waa Basra ay hadiisam nekk ci kutubu sitta moom mu ne an euh, Sa'id mooy al-imaam Sa'id ibn Abi Aruba al-Adawi euh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Nadr euh, al-Adawi al-Yashkuri di waa Basra tam rahimahullahu ta'ala an eh, an Qatada mooy ibnu Di'aama as-Saduusi an Anas moom mooy ibnu Maalik Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne kaana an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na koo xamante ne laa yarfa'u doonu toon yëkkati yadayhi ñaari yoo xam ne fii shay'in ci dara min du'aa'ihi ci ay ñaanam illaa ludul fil istisqaa ci baaw naan lii moom moo tax imaam al imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala ne loxo yi duñ ko yëkkati ludul ci baaw naan waaye li nga xamante ne. moom mooy xadis bi tegtalewut loolu maanaam tegtalewut ne kenn du ko yëkkati lu dul ci baaw naan waaye li muy tegtale moom mooy ne ci baaw naan na mu koy yëkkatee doonu ko woon yëkkatee feneen maanaam mooy jéggi dayoo gi mu daan jéggi dayoo ci yëkkati loxoom yi ci buy baaw naan bokkut ak ni nga xamante ne noonu la ko daan yëkkatee ndax yeneen yëkkati yëpp dana ko daan yëkkati nii waaye am na li nga xamante ne moom mooy ci baaw naan da koy yëkkati bu baax. takkale li nga xamante ne bu baax a baax maanaam mooy loxo yi loolu la ci jublu loolu moo tax ma mazhabu jumhur gën a dëgër te yeneen xadiis yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci rafol yeneen ni dafa nekk loo xam ne mutawaatir la maanaam dafa bokk sax ci nga xamante ne moom mooy xadiisu mutawaatir mooy wa innahu te naka moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yar faw daka daan yëkkati hatta mbéte yuraañu daal di gis bayaanu weexaayu ibu toy yii ñaari foqtaan yi maanaam loolu kon loolu la daan tegtale beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy euh, hadith bi euh, da dafay euh, naka lañ koy jëfe comme li imaamu Maalik wax rahimahullah te loolu tamit imaam an-Nawawi rahimahullahu taala ci sharh lu sharh Muslim mi ngi ci leeral anam googu di wax ne ni nga xam ne noonu lañ koy defe moom mooy su fekkente ne nit ki te loolu moom mooy kaddu gi alquran na wa kaanu yad'uunana raghaban wa rahaban wala boog rahaban boog rahaban la njëkke wa raghaban wa kaanu lana khashi'ina maanaam ñoom day yenente yi alayhim salaatu wassalaam innahum kaanu yusaari'uuna fil xayraati maanaam ñoom de dañ daan njëkkante ci yiw yi waaye wa na daan nag ñu ñaan rahaban ngir tiit maanaam wa rahaban ak ngir xemem maanaam loolu nag ñu mu ne boobaa bi nga xamante ne moom la ñu bëri ci boroom xam-xam yi wax maanaam daf ne mbooloo la waaye nag li nga xam ne moom la wax ci loolu indiwul tamit dalil bi dafa wax rek ne mbooloo ci boroom xam-xam yi dañu ne su fekkente ne dañuy ñaan loo xamante ne dañ ko bëgg dañuy daal di yëkkati loolu loxo yi maanaam li nga xamante ne moom mooy biti loxo yi moom mooy féete suuf am maa li nga xamante ne ñoom ñooy bu ñuy ñaan yu ñu yu ñu yu ñu bañ maanaam nii la def maanaam mooy gaw maanaam biiru loxo yi moom mooy féete ci suuf waaye nag loolu amul loo xamante ne ci lu tegtalu la ci lu wér li nga xamante ne moom la ñu xam ne yenente bi sallallahu alayhi daal noonu la daan def moom mooy da daan yëkkati loxo bi nii loolu moom mooy li gën a siiw ci li nga xamante ne noonu la daan doxale te it mooy li ci gën a wér wallahu a'lam xadis bi euh, gisoon nañ ko léegi xadis numéro mille trente daañu ko gisaat trois mille cinq cent soixante-cinq ak six mille trois cent quarante et un taxriij bi gisoon nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu maa yuqaalu idaa amtarat maanaam baabu buntu ngi nii mooy li leeral maa li nga xam ne yuqaalu def na ko wax idaa amtarat fu tawee maanaam hmm? idaa waaw ah, ah, wal xaqiqa maanaam baatu eh, iza matarat moom mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ah, loolu moom la im Abu Zar eh, indi maanaam iza matarat ñeneen ñi ci def ñoom ñu indi am tarat maanaam mais riwaaya Abu Zar al-Harawi maanaam moom li mu indi ci Sahih moom mooy iza matarat ñeneen ñi ñoom ñu indi iza am tarat ñoom ñoo gën a eh, bëri waaye amaan na li nga xam ne mooy li gën a dëgër moom mooy ne ida am ta ida matara li gën a dëgër ndax euh, baatu am tara saa yuñ ko daan wax su ko alquran waxee ah, umtirat matara saw ilay wax maanaam baatu am tara saa yuñ ko waxee ci mbugal la ñuy wax am alquran waaye su ne matara rek maanaam ci wàllu euh, yiw lay dox maanaam kon loolu amaan na mooy wuute bi nga xam ne moom moo dox diggante matara ak am tara maanaam wallahu a'lam mu ne wa qaala ibn Abbas maanaam lii moom mooy lan waaw loolu laa lay wax ni amatarat waaw amatarat waaw maanaam ndax ruba'iya la mm-hmm. voilà mm-hmm. mooy amatara voilà Hmm? mu ne qaala ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala maanaam fii day leeral ne fekkente ne taw dafa am ana lan moom mooy li nga xamante ne moom la ñu war a wax xam nga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax su fekkente ne taw da maanaam dafa bu daan gis niir yi di ñëw da danaa wax allahumma inni a'udhu bika min sharriha maanaam loolu la daan wax maanaam maa ngi musal ci li nga xamante ne mooy lorub lii maanaam loolu benn la ci riwaayat yi nam ko daan waxe maanaam waaye loolu daal mooy maanaa bi moom mooy eh, yàlla ñu ngi lay muslu ci lii mu bañ a nekk lu lor ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su daan gis taw di wàcc maanaam wala boog maanaam niir yi di dajaloo ngelaw li di ëpp loolu daf ko daan tiital loolu moom moo tax maanaam ngir ne xam na ni am na ñoo xam ne dañ leen a alak ngir loola moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam même bu ko fekkee ci julli loolu la daan ñaan bu ko fekkut ci julli tamit lam daan def yëpp da koy bàyyi ñaan loolu maanaam loolu moom <laughs> mooy ngir xam gi mu xam ne borom bi subhaanahu wa taala am na sañ-sañ bu kawe ci def lu ko neex naka noonu maanaam ki xam yàlla moom maanaam moom yi muy gis te nit ñi moom buñ ko gisee di bëgg wala boog buñ ko gisee du leen def dara maanaam dañ ci indifférent su xamu yàlla moom bu ko gisee mbir mi da koy attirer ba day attirer attention mu bàyyi ko xel mu màgg lool ci moom maanaam masalan tey bu ki xamut maanaam ki nga xamante ne moom mooy aami bi moom bu gisee masalan jant bi jóg moom pour moom dara xewul maanaam jant bee ngi jóg rek quoi grawul mais nit yàlla dëgg bu gisee jant bi di jóg loolu da koy yéem mu gis màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ci yëkkati gi nga xam ne moom la yëkkati jant bi saa su nekk maanaam ak mbir mi maanaam doonte mbir la boo xam ne tàmm giñ ko tàmm gis moo tax ñu jàpp ne dafa normal moom bu xoolee asamaan si gis asamaan si ni mu tegoo day yéemu ci borom bi subhaanahu wa taala ni mu ko lal tàllale maanaam mu nekk loo xam te daf ñëw tiim te mabbul suñu kaw boobu ba léegi waaye ki nga xamante ne moom mooy aami bi moom bu ko gisee bon voilà asamaan si la maanaam amul benn aw amul lenn lu mu ko lu mu koy lu mu <laughs> lu mu ci moom ak yeneen ak yeneen maanaam loolu nag mu ne wa qaala ibn Abbaas sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma nee na ka sayyibin maanaam e, kéem e, ak ak ak ak ak luy dotteeku kéem luy dotteeku maanaam te loolu li mu ci jublu mooy al mataru mooy taw maanaam kon li nga xamante ne moom la ci jublu mooy li alquran naan ka fayyibin min as-samaa'i fiihi zulumaatun wa ra'dun wa barqun loolu mooy li nga xamante ne moom la ka fayyibin kéem liy docceeku mu ne almatar mooy taw bi maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne loolu la jublu ci wax ji imam al-Bukhari rahimahullahu taala li tax mu indi wax ji nag moom mooy xadis bii di ñëw loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko ndax imam al-Bukhari dafay faral di def su fekkente ne dafa am xadis boo xamante ne daf koy indi te xadis boobu am benn kaddu goo xamante ne kaddu gi maanaam ci mufradaat yi a bokk muy eh, mooy yi nga xam dañ leen war a définir mu nekk mooy yi nga xamante ne dañoo difficile yooyu bu boobaa moom day daal di indi bu dee baat boobu am na ci alquran maanaam moom daf koy indee na mu ci alquran mu mu firi indi firi firi bu mel noonu maanaam loolu moo tax mu daal di koy indee ni mu ne wa qaala ghayruhu am na ñeneen ñu wax. ne saaba dañuy wax saaba maanaam mooy dotteeku na wa asaaba dañuy wax tamit ne dotteeku na maanaam baat bi donte ci rubaayi bi comme amtara comme comme matara ak amatara maanaam lool moo tax mu daal di indi ñaari baat yi daal di iza amatara maanaam mu daal di wax ne mu ne yasuubu maanaam ndax saaba sawaba la cosaan bi baat bi sawaba la waaye comme waaw gi xarfu illa la ñu daal di koy ba pare fatxa moo nekk kanam moo tax ñu daal di koy wuute mu nekk sa saaba même sayyib maanaam su su fa fa faway faw yib la faw yibul maanaam faw yib la mais comme waaw gi tamit xarfu illa la te loolu maanaam kasra bi moo tax ñu ne sayyib maanaam ñu remplacer waaw gi daf ko shadda daf ko daf ko yaa maanaam ñu remplacer waaw gi daf ko yaa mu nekk sayyib loolu moom moo tax mu ne euh, yafuumu moo tax mu daal di wax li nga xamante ne nag moom mooy buñ ko jëlee def ko mudaari' bu boobaa dañ naan yafuubu maanaam nga bañ koo jaawale ak afaaba bi tekki laal na maanaam nga daal di koy bañ a jaawale ak moom moo tax mu waxe mu daal ne la yafuubu mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Muhammad maanaam mu ne la huwa ibnu Muqaatil Abul Hasan al-Marwazi gisoon nañ maanaam ngir ah, day bañ nga jaawale ko ak kan bu ne la haddathana Muhammad nga jaawale ko kan ibnu Salaam ah voilà ibnu Salaam al-Bikandi biñ gisoon léegi mu ne qaala akhbarana Abdullah te moom mooy al imaam ibn al-Mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali di Abu Abdurrahman al-Khurasani rahimahullahu ta'ala di waa Marwaz moom mu lay doon waa Maroc maanaam mu ne qaala axbaranaa Ubaydullah te moom mooy al-Umari Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab Abu Usman al-Madani dëkk mu ne an Naafi' muy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar an al-Qasim ibn Muhammad bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kenn ci fuqaha as-sab'a yi muy al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum Euh, moom euh, muy mu bokk ci fuqaha as-sab'a rahimahullahu ta'ala an Aisha muy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na idha ra'a su daan gis al-matara taw qaala daf daan wax naan tayyiban naafi'an maanaam loolu la am na ci yeneen riwaaya yoo xam te comme Ibn Maaja daan sayyiban maam ak siin ra naafi'an Euh, waaye ñëpp maam sayyiban maanaam moom lay wax ni moo tax baat bii nag moo tax mu daal di indi ne Ibnu Abbaas radiyallahu anhu nee na sayyib mooy al ka sayyibin mooy al matar maanaam comme ni nga koy firee ci alquran maanaam loolu moom moo tax maanaam loolu yëpp day dëgëral mi nga xam ne noonu la imaam al-Bukhari yi lëkkalee alquran ak sunna maanaam te moom ci jëmmi boppam noonu lay dofee daa iman ci li nga xamante ne moom mooy alquran ak sunna mu ne taabaahu topp na ko. maanaam al imaam Abdullah ibn Mubarak lay wax maanaam ki nga xamante ne moom moo def mutaabaa ak moom mooy al-Qasim ibn Yahya te moom mooy Abu Muhammad al-Hilali euh, rahimahullahu ta'ala mooy al-Qasim ibn Yahya ibn Ata euh, al-Hilali al-Muqaddami rahimahullahu euh, ta'ala mu an Ubaydullah te moom mooy al-Umari mu ne wa rawahu te solo na ko ba tey al-Awzaa'i te moom mooy Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awzaa'i euh, te moom mooy ibn ibn Xaalid Xaalid ibn Aqiil al-Ayli Abu Xaalid al-Qurashi di waa Madina an Naafi' mooy mawla sana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam mundi mutaabaat ngir leeral li nga xamante ne mooy riwaayaat yi maanaam dëgër gi nga xamante ne moom la dëgër moo tax mu daal di koy indi ne yëpp am nañu mooy daf doon wax naan allahumma tayyiban euh, naafi'an loolu nag riwaaya bi nga xamante ne moom euh, euh, mooy beneen bi nga xamante ne moom moom la wax ne maanaam moom la imam al-Bukhari imam Muslim rahimahullahu taala solo bu sayyidat Aisha radiyallahu taala anha fii mu ne kaana idha kaana yawmu rihin arifa dhalika fi wajhihi wa yaqulu idha ra'a al-matar rahma loolu tamit day am mm-hmm. maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan gis taw maanaam bu daan gis ngelaw dañ ko daan xamee ci xar kanamam mm-hmm. waaye bu daan wax su gisee taw danaan rahma lii de yërmande la maanaam kon ñu gis ni euh, riwaaya bii nga xamante ne euh, moom la euh, moom la moom maanaam moom la wax ne sayyiban naafi'an li muy tekki tamit moom mooy Euh, moom mooy maa am na ci riwaaya boo xam ne allahumma tayyiban naafi'an loolu tamit am na léegi am na ci beneen riwaaya daan tayyiban naafi'an am na beneen riwaaya boo xam te ne def na lan euh, rahma euh, dégg nga comme lii mo ngir lan ngir li nga xam ne moom la ci daw mooy la daloon waa bi nga xam ne moom lañ gis ne hada aaradun mumtiruna ñu ne leen ha bal huwa mastajaltum bi rihun fiha azabun alim looloo tax mu daan ñaan ma allahumma inna na'u inna na'udhu bika min azabiha wal bok min sharriha ak ci yeneen riwaaya wax yu mel noonu wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fii rek la ko indi imam Euh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro cinq mille quatre-vingt-dix-neuf imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille cinq cent vingt-trois imam Ibn Maaja indi na ko xadis trois mille huit cent quatre-vingt-neuf ak euh, trois mille huit cent quatre-vingt-dix imam Ahmad ibn Hanbal euh, indi na ko xadis numéro vingt-quatre mille cent quarante-quatre, vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf, vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix, vingt-quatre mille huit cent soixante-dix-sept, vingt-quatre mille neuf cent soixante-treize vingt-cinq mille soixante-cinq vingt-cinq mille trois cent trente-six vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix ak vingt-cinq mille huit cent soixante-quatre nañu sawaaf euh, bi dafa bokk ci hadith yi nga xam te ne imam al-Bukhari yi daf ko wéeto wali imam Muslim nga xam ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha solo te imam al-Bukhari solo ko wéetoo ko wali imam Muslim hadith bi ci yooyu la bokk beneen bi ci des moom mooy ne euh, ci waa ashaabu kutubu sitta ñi nga xam te ne ñoom ñoo ko solo moom imam al-Bukhari moom Abu Dawud moom Nasa'i moom Maaja imam Muslim ak imam At-Tirmidhi solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu man tamattara fil matari hatta yatahaadara ala lihyatihi baabu mun buntu man ka nga xamante ne yatamattara maanaam ban baatu man ki nga xam ne tamattara tawlu na maanaam taxaw na set maanaam tiim taw bi muy wàcc ci moom fil matari ci taw bi maanaam waa tawte na voilà tamattara tawte na fil matari ci taw bi hatta mbéte yata xaadara muy rot ala lihiyatihi ci sikkim bi maanaam muy rogalaat yata xaadara muy rogalaat fii li eh, ala lihiyatihi ci kaw sikkimam maanaam lii day dëgër day wax li nga xamante ne moom la melo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamante ne noonu la doon doxal maanaam ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ koo war a xam mooy taw dafa nekk loo xam ne ndox mu barkeel la comme ni nga xamante ne noonu la ko Alxuraan waxe wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasiid wan naxla baasiqaatin lahaa tal'un nadiid rizqan lil ibaad wa ahyayna bihi baldatan maytan kazaalika al-xuruuj maanaam li nga xam ne kon mu ne wa nazzalnaa mina samaa'i maa'an mubaarakan dañoo wàccee lu tukkee ci asamaan bi ndox moo xamante ne dafa barkeel maanaam barke boobu nga xam ne moom moo ci nekk nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon bàyyi ndoxum taw mi di dal ci kawam maanaam muy ci wut barke xattaa ci beneen xadiis boo xam ne danañ ko gis inshaa Allahu taala eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan def bu ñu maanaam dañoo génn mu ne dañoo génn ñun. maanaam muy taw ñun ñuy rasu di féetewoo fi nga xamante ne moom mooy teggu euh, tabax yi maanaam ngir bañ taw bi dal suñu kaw yeneen bi sallallahu alayhi moom moo daal di wëlbati leru maanaam ñëw ba taw taw bi dal ci kaw mu ne ngir barke bi nga xam ne moo nekk ci ndoxum taw moom la doon wër loolu moom moo tax xattaa nit ki baar bokk na moo tax ndox yi gën a barkeel bokk na ci mooy ndoxum taw loolu moom moo tax am na euh, maanaam ku bëgg sax xatta yenn ñaan yi maanaam nga di ko ëpp ci ndox masalan maanaam nga jël ndoxum taw bokk na ci léeg-léeg ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk léeg-léeg nga xam ne ñoom ñooy jaay parfum yi xam nañ ko ñoom dañuy gis ne léeg-léeg ndox mi nga xam ne mooy ànd ak parfum bi dañ naan ndoxum taw la maanaam nga gis ne am na ay mbir yoo xamante ne maanaam moom la jagoo wallahu a'lam na qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab li haddathanaa Muhammad moom mooy ibn Muqaatil al-Marwazi mu ne qaala akhbaranaa Abdullah moom mooy ibn al-Mubaarak mu ne qaala akhbaranaa al-Awzaa'i moom mooy Abu Amr Abdurrahmaan ibn Amr al-Awzaa'i mu ne qaala haddathanaa Ishaaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha al-Ansaari mooy Ishaaq ibn Abdullahi ibn Zayd ibn Sahl al-Ansaari an-Najjaari te mooy Abu Talha maa muy doom. ci maanaam euh, sët maanaam euh, euh, ci maanaam wala boog maanaam nan lañ ko mën a waxee doomu maanaam mooy moo maanaam bàyyi taxam la voilà maanaam doom la ci Seydina Anas waaw maanaam Seydina Anas bàyyi taxam la waaw wala bàyyi waaw bàyyi la waaw bàyyi ci moom waaw mooy oncle maternel oncle la ko oncle la ci moom mais ci wàllu yaayam voilà ndijaay lañ ko mën a tuddee kon waaw wala waaw maanaam waaw ndijaay la oh, parce waaw ko waaw moom oh, bokk yaay ah ci moo ko doomu Ummu Sulaym Ummu Sulaym waaw doomu Abdullah la ah, ah, ah, waaw waaw waaw waaw maanaam moom ak papa yi kii waaw waaw waaw la du nijaayam baay taxaw la ah lan. a dit c'est son neveu. du parce que moom baayam bokk. ah baay sa wax nga dëgg sa baay taxaw la du nijaayam ndax bu doon nijaayam. yaay la ñuy bokk maanaam maanaam mooy frère yaayam lay doon. voilà alors que fii frère ñaari frère la dëgg la li nga wax nii noonee la. mu ne kon qaala haddathani Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala asaabat daloon na annaas nit ñi sanatun akub bekkoor la ahdi ci jamono rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa fa bay naa waaye diggante ba nga xam ne rek ñun rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu ma ngi xutba ala minbar ci kaw minbar bi yawmal jumaatu bisub ajjuma qaama ci la taxawee aarabiyun kaw kaw bi fa qaala mu ne yaa rasulallah ab kaw kaw aarabiyun ab kaw kaw fa qaala mu ne yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam halaka mi ngi alko almaalu alal ge wa jaa te xiif na al iyaalu njaboot gi fadaw ñaanal allah bur yàlla la ñeel ñu an yaftiya naa ci mu nandal ni qaala mu daal di wax ne fa rafaa ci la yëkkati rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadayhi naa yoo xam wa ma fi samaa'i te nekkutoon ci asamaanee qazaatun ak niir yi dog maam yu ndaw yu sew amu ca qaala mu daal di wax ne fa saara mu daal di tasaaro mu daal di jëm jëm uh, daw ak saxaabun uh, uh, li nga xamante ne moom mooy niir yi am saalul jibaale kéemi ay dëkk maanaam ñëw dajaloo summa topp lam yendel maanaam wàccut an mimbari moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an mimbari yi ci mimbaram bi hatta mbetera aytu ma daal di gis almatara taw bi yetta xaadaru muy daal di rogalaat ala lafiyet yi ci nga xamante ne moom mooy sikki moom moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu daal di wax ne fa mutirna tawef nañu yow mi yow ma naa bisu bis bu ba zalika loolee wa fil ghadi ak ci ëllëg sa wa min ba'dil ghadi ak ci gannaaw ëllëg sa walla bi ak bis yëba nga xam ne yàlla yi moo moo Euh, moo ca tegu ilal jum jumaata jëm ba ca ajjuma al uxra ba ca tegu fa qaama mu daal di wax zalika al arabi woobule kaw kaw maanaam mu ne aw rajulun ghayruhu moom wala boo keneen beneen waay budul moom maanaam fa qaala mu ne ya rasulallah yoon lawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam tahaddamal binaa'u maanaam euh, tabax yaa ngi tahaddama mi ngi mi ngi màbb albinaa tabax yi wa ghariqa mi ngi mi ngi mi ngi lakk almaalu alal alal bi ñu am yërëb dencoon ko fi mu taw baa ngi koy labal fa dool ñaanal allah bur yàlla la daa ñeel ni farafa mu daa di yëkkati moom rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam yadayhi ñaari loxoom mu daa di wax ne wa qaala mu ne allahumma yow bur yàlla mu ci turi rafet yi melo yëkkati koy xawaalay naa taw yi nañ ñu wër wala alay naa waaye bu mu dal sunu kaw gi ci biir dëkk bi qaala mu daa di wax ne fa ma ja'ala waaye nekkut yu siiru du junj bi yadi yi ci loxoom ilaa naahiyatin ci ci ay wàll min as-samaa ci asamaan illaa ndurul ndere tafarrajat day daa di tàqalikoo allahu akbar hatta ma maa ngi gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon ñaan allahumma hawayla hawalayna la alayna nii loon allahumma hawalayna la alayna maanaam nga xam ne noonu lay lu mu joxoñee noonu noonu la ak bi noonu la euh, niiri di tàqalikooyee di di di dem ci wàll gi nga xamante ne moom la junjoon maanaam moom la nekk di joxoñ loolu la ci jublu mu nekk beneen kiimaan boo xam ne ci jëm yenente bi la nekk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne moom na mu koy doxale li li mu bëgg ne yàlla defal nii ca noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala di doxale loolu mu nekk tamit beneen kéimtaan boo xamante ne noonu laa ne mu ne euh, hatta mbete saarat mu daa di mujj almadinatu maanaam madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fil fil fil jawbati nekk ci place maanaam boo xamante ne euh, jawba moom mooy euh, comme poche ni mel maa nga xam ne place la boo xam ne dafa yëkkatiku moom kese xattaa mbéte saala mu daa di euh, daa di wal wala ngaan di wal walangaan al waadi xuriya maanaam waadi xanaat maanaam loolu la ci jublu moom mooy yi nga xam te ne mooy xur yi wër Madina moo ne sahran weer xaala mu daa di ne falam yaji te dikkul ahadum kenn min naahiyatin euh, ci benn tukkee ci genn wàll illaa lulul haddasa ma ngay nettale bil jawdi ci taw gu tabe gi nga xamante ne moom moo wàcc maanaam taw googu nga xamante ne moom moo wàcc wër dëkk bi maanaam kenn du fa ñëw lu danaan lay taw yi di way way taw bu baax bi way way way taw ren gi baax na di way